yawma yajma'u allahu ar-rusula fa yaquulu maadaa ujibtum qaalu laa ilma lanaa innaka anta allaamul ghuyuub suñu boroom di wax ci laayab téeméer bi ak juróom-ñeent mu ne yawma bis bi nga xamante ne nii yajma'u allahu la boroom di tabaaraka wa taala di dajale ar-rusula ndawam yi mu yónni woon alayhimu salaatu wassalaam ci nit ñi fa yaquulu boroom bi di leen wax ne leen maada ujibtum leen moo yéen ñi ma yónni woon yawmal qiyaam fii nag dikk ngeen waaye yéen ana lan lañ leen wuyul ñama leen yónni woon ban réponse ngeen am nan lañ leen tontu qaalu yonente alayhimu salaatu wassalaam ne ko laa ilma lana ne ko ah, borom bi tabaaraka wa taala ñun de amuñu benn xam-xam yaa ñu gën a xam innaka dëgg-dëgg yow anta ndax yow de allaamul ghuyub yaay xamaa koonu yi nga xam ne ñooy yu nëbbu yi te yaa ñu gën a xam li ñuy laaj id mu ne fàttalakul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala allah ci la borom bi tabaaraka wa taala wax yaa isa ibn maryam ne ko yow isa ibn maryam alayhi salaatu wassalaam ne ko ne ko lan ne ko nag fàttale ko udkur tuddal tey fàttale ko ni'mati sama xéewal yu rëy yi nga xam ne moom laa dotti alayka ci sa kaw wa ala walidatik ko tamit ci li nga xamante ne nii mooy sa waajur wu jigéen di sayyidatu Maryam walla xaw xasida sëñ bi ñu doon wax fusti walla fusti bi darfil xasanaat boo moo mooy sayyidatu Maryam boo bële te biir ba muy wax hadiyati xudi bila raddin kama tuqbila walla mooy hadiya xasida boobu la gaa yi moom laa wax naan ñenn ñi moom la ñuy teg ba pare ci youtube yeeg yooyu di teg di wane image ki nga xam ne mooy sayyidatu mari mooy mari bi chrétiens yi wane naan walla yii waxi caaxaat yooyu mooy lan walla fusti la walla mooy fusti bi darfil hasanaat mu ngi noonu moom laa fàtte woon walla lii ma ko fàttali mu ngi noonu kon nag mu ne kon nag bu boobaa mu alayhi salaam fàttalekul xéewal yi nga xam ne moom laa sotti ci sa kaw ak sa waajur wu jigéen wi id ayyatuka bi nga xam ne ci laa la dëgëral bi ruuxil qudus dëgëral laak li nga xam ne ruux gu sell gi alors nag boroom xam-xam yi dañ ci wuute am na ñu ne mooy Seydina Jibril am ñu ne mooy ruux gi mu ko defal nga xamante ne nii moom daa nekk koo xamante ne daanaka ruuxaani la moom daa nekk ko ruux moom Seydina Isa moom moo tax ñu naan ko ruuxullah alayhi salaatu wassalaam tukallimu naas ba tax yow ngay wax ak nit ñi fil mahdi ca berso ba ba ngay door a juddu comme ni ñu ko gisoon ca suuratu yaayam di Sayyidatu Maryam alayha salaatu wassalaam wa kahla waaye bi nga nekkee mag nga nekk koo xamante ne nii da ngay wax ak ñoom mooy bi nga xamante ne nii ci la lu yónni ngay wax ak ñoom ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mu leen di mu leen di muy wax ak ñoom di leen woo ci li nga xamante ne moom la ko borom bi tabaaraka wa taala yónni wa iz alamtuka waaye it fàttalakul bi nga xamante ne nii ci laa la xamal man borom bi tabaaraka wa taala alkitaaba téere wal xikmata ak atte yi nga xam ne ñoo cay génn xam-xam ya cay génn yépp ma daal di la koy xamal wa tawra ma xamal la tawra wal injiil ak li nga xamante ne mooy linjiil bi ma la jox wa it fàttalakul ci xéewal yooyu ma lay limal ba léegi yow Isa alayka salaam wa it taxluqu fàttalakul bi nga xam ne ci ngay bind bébé minat tiini ci ban lay jël hay'ati tayri lay jël daal di koy def forme picc feegi nag bu ko defee mu nekk mu ëf ko mu nekk bi idni ci sama ndigal nag fa fii fiiha boo defee forme picc bi nga jël ko daal di koy def li nga xamante ne nii mooy forme picc la yor léegi nag fa tanfaxu fiiha bu ko defee nga daal di ciy ëf fa ci saasa mu nekk tayran li nga xam ne mooy picc bi idni ki li nga xamante ne ci sama digal nag wa tubriwul akmaha ngay nekk koo xamante ne nii yow seydina isa alayka salaatu wassalaam nga nekk koo xamante ne nii da ngay wëral al akmaha ki nga xamante ne nii moom dafa nekk koo xamante ne nii dafa euh, juddu nekk koo xam ne dafa silmaxaa juddu voilà mooy koo xam ne moom dafa juddu ci saase mooy moom ba mu juddee rek moom ci la nekk koo xamante ne dafa génn dafa dafa silmaxaa wal abrasa ki nga xamante ne nii daa nekk ak laago da koo dal yaram wi daal di yàqu kooku tamit borom bi tabaaraka wa taala def nga nekk koo xamante ni nii da nga koy mën a faj bi nii waaye loolu lépp ci sama ndigal ak sama namm-namm way taxruju fàtte tuxriju fàttalakul ba léegi ci xéewal yi ma la defal yow Seydina Isa ba léegi bi nga xam ne ci ngay génnee di dekkal almawta nit ñi di dee ñoo xam ne dañoo dee bañ suul leen nga ñëw wax leen ñu jóg ñu daal di jóg bi isni waaye loolu lépp ci sama ndigal nga wonoon dem waid kafafta ba léegi bokk fàttalakul xéewal yi ma lay limal ba nga xam ne ci wa kaf waid kafaftu bi nga xamante ne nii man sa boroom ci laa la fegal bani israila ay waa banu israil sa mbokk ya ci wàllu yaay salaam bañ la naralee lu yées ankab daal di lay wëlliif ba nga xam ne ji taxum ci nga leen dikkalee bil bayyinaati ci yu leer yi wane ne maa la yónni ñu bañ la ba nar laa faat fa qaala da la waxe woon alladina kafaru minhum ña nga xam ne ñoo weddi ñoom weddi li ma la yónnee te bañ la weddee lañ weddi sax seydinaa Muusaa miñ ni moom lañ gëm alayhi salaatu wassalaam yé ñoo ñu nga xam ne ñoo weddi woon ci ñoom bañu lay wax naan in haada moo waa ji nekkul ak li mu fi indi nii di wëral yi wag yooyu yi ma fiy def ak picc yi muy def ban ak di ko ëf nekkul lu dul sihrun njabar mu biinun bu leer wa it fàttalakul ci xéewal yi ma la defal ba léegi aw xaytu laa waxyu ilal xawaariyiin ya nga xam ne dañoo weex tàll gisoon nañ ko wa id qaala isa ibn maryam ya man ansaari ilallah gisoon nañ ko ci saar boobu suuratu safi ba nga xam ne ci laa waxyu daal di déey ilal xawaariyiin eh, wax leen mu ñi nga xam ne ñoo sell daal di weex tàll tey dimbali seenu yonent ndax comme li yonent ma lay saa saam wax ne yonent bu nekk am na xawaari yi koo xam ne moo weex tàll ñoo xam ne di ko jàppale te lii la waxoon ne xawa xawaari yi ki nga xam ne moo taxawu loolu ci sama xeet gin koo taxawu ñépp ndax saxaaba yépp ci lañ newoon ki ci gën a ràññeeku ci loolu yor seen drapeau mooy az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag mu ngi noon mu ne ba mu nga xam ne ci laa wax àndandoo yoo yële ñu sellu ñoo ñële ta weex te pare woon ngir di la dimbali di xawaari yi ne yi an aminu sa borom ne man ci la tax ñu dimbal ñu lay déggal di la topp wuuteeg li nga xam ne moom la chrétiens yi nettali naan dañ koo trahiroo loolu dëgg loolu amul loolu amul seen yooyu ñuy nettali amul suñu borom a ñu ko wax te yonent ma lay saa saa ba muy wax xawaari yi di leen tagg naan yonent bu nekk am na ko te man ki ko nekk ci man mooy az-Zubayr ibn al-Awwam loolu mooy lu ne woon ñoo ko yeeg ancien testament loolu yëpp ay caaxaan la demewul noonu apôtre yooyu ñuy wax li ñuy nettali ci ñoom dara du ci dëgg ay kàcc la ay nar la lii mooy li am an aminu suñu boroom moo leen diwóoroon ne leen gëm leen bii ngeen gëm ma man wa bi rasul yi gëm sama ndaw bii ma leen yebal ànd ak yéen muy Seydina Isa mi alayhi salaam xaalu ñu wax ca saa sene aman naa ñun de daal ñuy gëm ndax boroom bee ko def ci seen xol mooy nangul la gëm la washhad te nag seedeel ñun gëm nañ te na ñun de muslimuuna ñun de nekk nañ ñoo xam ne wommatu nañ nekk ay jullit id qaala fàttalakul keroog bi nga xam ne ci lay wax yow Seydina Isa ba léegi ci xéewal yi ma lay defal alxawaariyuuna keroog ñoom ñoo ñële bañ lay wax naan la yaa Isa na mariam e yow Isa di doomu Maryam alayka alayhim wa salaam hal yastati'u ndax man na rabbuka sa boroom an yunazzila mu daal di wàcce naa ci suñu kaw maa'idatan ab ab ndab ab ab taabal voilà lii mooy turu saar bi fii la jóge maa'ida mooy ngandum banquet ndab boo mooy taabal boo xam ne ay lekk ci nekk ci kaw ci biiram ci kaw taabal ji loolu mooy maa'ida mooy turu saar bi fii la jóge mina samaan jóge nag ci asamaan muy ngandum banquet boo xam ne ndax sa boroom mën nañoo wàcce loolu loolu lañ lay ñaan qaala mu ne leen ittaqullaha ragal leen seen boroom alhamdulillah tabaraka wa taala in kuntum mu'minina ndem nekk neen way gëm yàlla ndax xam na mooy li suñu boroom ne woon ngeen gisoon ko fan yee qad sa'alaha qawmun am na ay nit ñoo xam ne laajoon nañ fi ay laaya de ay mandarga di ko laaj boroom comme waa saalih ak ñoo ñële lañ tuddoon keroog mooy ñëwoon di ko laaj waaye ba ñu mujj nekk ñoo xam ne bañ leen seen borom wàccee lay lool ñu nekk ñoo xam ne dañ ko weddi da bañ ko weddee mbugal ya leen di dal moo tax sayyidina Isa biñ ko laajee lii mu tiit ne leen ah ittaqullaha ragal leen seen borom in kuntum mu'minin moytu leen sànjum yàlla bu dee ah bu ëndee lii mooy ne mooy ne mojiza gu nekk xéewal gu nekk daa am sukru mooy mooy waru cant yàlla gu gu làqu ca gannaaw goo xam ne da ko war a sant bu ngeen ko matalu nag borom bi mën na leen ci mbugal lii nii am na wax yu bari borom. Mm, mufassiruna rahmatullah alayhim ñu ne lii am na ci yenn wax ñu ne lii du ñoom dañ ko doon wax naan est-ce que borom bi man na lool moom ki gën a néew doole ngëm yàlla xam na ne est-ce que nekkul dañuy laaj est-ce que yàlla am na capacité est-ce que yàlla man na wala manul loolu taxul mu ngi mel rek bu ma gisee waajoo xam ne ab président la ma ne ko xam naa xam naa lim doon ak koo xam ne man na ko sama benn waay la moo mën naa dem ba Ndar ma ne ko yow yaakaar nga ne tey yow tey man ngaa dem Ndar loolu est ce dama koy laaj ndax man na ko te yor oto bu baax boo xam ne mooy dee mu àgg fa waxuma ko loolu mooy pour laaj la léegi am ñu ne loolu kese la mais waxuñ di xool naa ndax yàlla am na capacité yàlla man na lii wag yàlla man manam ñii bu ñu ko réeroon nan la ñuy mën a nekk xawaar yi loolu du am ñu ne noo daa am ci mbooloo mi ñoo xam ne ñi gënoon ñoo xam ne ñoom ñoo ñi ginoon a suufe ci ña gëm ña ginoon a néew doole ngëm yàlla ñoo leen ñoo leen laaj ne ñoom comme que ñoo newoon seeni porte laajal leen ñoom ñoo ñële ne leen laajal leen ñu Seydina Isa ne leen nan ñu borom bi wàcceel benn ndab benn taabal boo xam ne day def ay lekk jóge ci asamaan léegi nag loolu ay yeneen wax yoo xam ne ginoon nañ ko leeral biñ koy gis ci koor gi saar bii nii kon nag mu ne fattaw kon nag ittaqullaha ragal leen yàlla in kuntum dem nekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla dëgg-dëgg xaalu ñoom nag ñu ne nuriidu an nakula minha ñun de dañoo bëgg lekk ci ndab loo le bu ñëwee taabal joo jëla def lekk yi wa tatma'inna qulubuna suñu xol gi na dal xamal ci gëm xam ne moom la ñuy gëm suñu boroom wanaa la ma te gën ñu gën a assuré wu te gën a xam mooy xam goo xam ne nekkatul xamu ala ci xay ba kese que ne dañoo xam rek mais day nekk li loo xam ne yaqiin lañuy am an qad sadaqtana que ne li ñu wax nii yépp mooy li ñu fi dig yépp noonee la demee wa nakuna ñu bokk alayha ci ci kaw nag lii nga fi wàcc mina shahidiina ñu ko xam ne ñoom ñooy seede ne lii moom defoon nga ko te wàcc nga ko loolu wax nañ la wax yi am que ne noono lii nii du ñoom ñoo doon wax yii dañ ko doon wax ci turu ñi nga xam ne ñoo leen ginoon a suufe ñoom ñoo leen doon ne leen waxal ñu leen lii bi leen naa Isa ne leen ragal leen yàlla bu dee gëm ngeen ñoom ñu dem wax leen ko gaa yi ne leen nee leen ko que ne ñun dañoo cee bëgg a lekk ngir suñu xel xol gi na dal ñu xam ne moom dëggal nañu dëgg-dëgg ndax ñoom seen gëm yàlla foofu la dayoon léegi nag am ñu ne noono ñoom ci seen bopp ñoo ko wax waaye dafa niroog li Seydina Ibrahim alayhi salaam waxoon ne borom bi wan ma nan ngay dundalee li dee mu ne ko ndax da nga awalam tu'min qaala balaa walaakin li tatma'inna qalbi comme li Seydina Ibrahim al Xalil Xalilur Rahmaan waxoon ne borom bi wan ma nan ngay dundalee li dee mu ne ko ndax gëmoo mu ne ko ah bëgg sama xol gi na dal kon nag mu ngi noon sama xol gi na dal ci gëm gi ma la gëm kon am ñu ne loolu nag la ñuy nii wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi